mu ngi tuddoon waaqit ibn abdillah ibn abdi manaaf ibn arin ibn sa'laba ibn yarbu' ibn yarbu' ibn handala ibn malik ibn zayd ibn manaat ibn tamim at-tamimi al-hanzali al-yarbu'i noonu loolu mooy turam dàkkat fi mu ay maamam ak fi mu cosaanoo al-yarbu'i ndax kan ibn Salaba ibn Yarbon kon moom mii dafa newoon allié wu waa Bani Adi ibn Ka'b moom Seydina Waaqid ibn Abdillah a ah, Makka la dëkkoon ci waa Makka bokk ci ñi gàddaay ñëw Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam Ah, kon bi mu gàddaay see gis nañu bokk na ci ñi nga xam ne ah, avant badar di am avant ghazwatu badrin saraayaa yi yonent bi alayhi salaatu salaam doon yónnee ci sariya bu seydina abdullah ibn jahsh imaam ibn isxaaq rahmatullah alayhima nee na mook waaqid ibn abdillah ibni abdi manaaf al yarbu'i radiyallahu bokkoon na ci mbooloo moom nga xam ne nee na huit lañu woon au total nag boo leen boolee neuf lañu ndax dane huit lañ ak seen njiit bi di abdullah ibn jahsh moom nag waaqid ibn abdillah bi mu demee ci sariya boobu muy sariya bii euh, moom moo rey benn waaye ci waa kuffaaru Qurayshi ni ba muy kan muy Amr ibn al-Hadrami Amr ibn al-Hadrami bi ñëwee foofu ci sariya boobu lañ ko rey ci mois Rajab la e, bi ñu ñibbisee nag ci sariya bi yonent mi alayhi xam nga li taxoon ndax Rajab dafa bokkoon ci ashur dafa bokk ci ashurul xurum muy euh, weer yooyu nga xam ne ñeenti weer yi nga xam ne buur yàlla moo ci yokk ak orma te dañ doon bañ ko ci xeex ñoom nag yonent mi aleyhi salaatu salaam d'accordul woon ci liñ def léegi juif yi ne voilà juif yi ne tey ngeen am problème yéen Quraysh ngeen dem rayal leen nit ñëw toog ñeen ngeen foog ne daal Quraysh ñàkk ñàkk nañu fayda non Abu Jahl moom ñàkkul fayda Abu Sufyaan ñàkkul fayda yéen ngeen rey ci ñoom kenn ñëw toog foog ne pare ngeen ah yéen kay ñu naan waaqit waqadatil harb ñu jël turam di ko waaqit xam nga waaqit li muy tekk al waqada mooy taal na taal moo tax an naari zaatil waquud wa samaa'i zaatil buruj wal yawmil maw'uud wa shaahidin safara si nga xam ne bi di tàkk am ay flamme di bërbëri nga xam dañ koo xam bu muy tàkk loolu la waaqit di tub li di tekki juif yi ne waaxit mu ngi mel ni boobu tur bi lañ jël déformé ko na comme ñu naan waa ju tudd masla wala masal tur bi mel na ñu ne mas mas masla de maasale na gaa yi comme yu mel noonu moom mu ne juif ne eh, waaqit de moom taal na xar xeex bi c'est fini yéen kay Quraysh Quraysh moom dinañ leen duma duma yu gaaw ñoom loolu lañ doon wax ah, bon mais dañuy wax rek lu leen neex ba suñu waroon wàccoon yasalunaka an ash-shahril haram qitaalin fii wàcce saar boobu aaya boobu ci suuratul baqara daal di ciy leeral mbir yi mujj lañ def suñu borom ne même bu dee garaaw na kuffaaru Quraysh nii lañ def a gën a garaaw weddi yàlla dàq yonentam alayhi salaatu wasalaam dàq julli ni ba pare des ci seen kéefër gi ñu nekk nañu toog fële même bu dee ñii li ñu def foofu ñu ko war a def Waaqid ibn Abdillah bii moo rayoon kooku di Amr ibn al-Hadrami wa kaana min kuffaari Quraysh moom nag ginnaaw loolu fekke na Badrin ghazwatu Badrin fekke na ko ci waxu imaam Ibn Isaaq rahmatullah alay nee na moom fekk na bokk na ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo fekke Badar Waaqid ibn Abdillah al-Yarbu'i kii nu tudd Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu tudde na ko doom comme ni nga xam ne noonu la imaam Ibn al-Musayyib wax rahmatullah alay dane Abdullah ibn Umar dane ma daf ma wax ne ma sammaytubni saaliman bi saalim mawla abi xudayfa wa sammaytubni waaqidan bi waaqid ibni abdillah alyarbu'i mu ne moom abdullah ibn imam sa'id ibn al-musayyib mu ne abdullah ibn umar ibn al-khattab radiyallahu anhuma dane ma sama doom de sama doom ji tudd Saalim mooy mooy Saalim mu moom rek am nañu ko boole ci fuqahaa u ahlul madina yi ak sabaa yu juróom-ñaar yi nekkoon taalibe baayam bu mag muy Saalim ibn Abdillah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ali Umar moom mu ne dane ko dane dane ko Saalim boobu noonu Saalim mawla Abi Hudayfa laa ko tudde gisoon nañu Saalim mawla Abi Hudayfa moom gis nga bokkoon na ci ñi nga xam ne ñoo mokkaloon alxuraan jamono yooyu te yonent mi alayhi salaatu wasalaam ne woon xudul qur'aana min arba'a Abdallah ibni Amr ibni ibni al-Aas radiyallahu anhu mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam da nee jël leen alxuraan ngeen ko ci ñeenti nit eh, bokk na ci ñim tuddoon muy wa Saalim mawla abi xudayfa mooy saalim mawla abi xudayfa te jàmbuñ libéré la ko moo moom mu ne abdullah ibn omar ne man moom laa tudde sama doom saalim mu ne ko kàntaa sama doom waaqit am na doom ju tudd waaqit moom it mu ne ko man maa ngi ko tudde kii nii laa ko tudde Waaqid bi Waaqid ibn Abdillah al-Yarbu'i moom laa ko tudde man Abdallah ibn Umar ibn al nga gis ne kon tudde sa doom nit ñu baax lu am solo la mooy Saalim mawla Abi Hudhayfa te Saalim mawla Abi Hudhayfa non boobu gisoon nañ ko sax jarul ñu ciy waxaat ku yéeme la woon euh, kon Waaqid ibn Abdillah bi tamit nga xam ne bokkoon na ci ñi fekke Badar bokk ci ñi jóge Makka ci al muhajirun al awwal yu njëkk yi fekke woon sariyatu Abdullah ibni Jahsh moom la tudde benn doomam di Waaqid ibn Abdullah ibn Umar ibn al moom nag ginnaaw gi mu ngi génn àddina nag ci eh, jamonoy Seydina Umar ibn al Euh, moo tax moom Waaqid mii le fait que mu njëkka mu rey Amr ibn al-Hadrami euh, waa ñoñam dañ ci doon puukarewoo ne ñoom ki ñu ki njëkka rey nit ab yéeféer ak yéeféer ci lislaam ci ñoom la bokk te mooy Waaqid ibn Abdillah al-Yarbu'i moo tax dañ ci doon puukarewoo naan awwalu këne ñun ci ñun awwalu man qatala qatilan min al mushrikiin ki njëkk a rey ku ñu rey ab yéeféer bu ñu rey ci ñun la bokk te mooy Waaqid ibn Abdillah kon nag mu génn àddina nag ci jamonoy xilaafatu Seydina Umar ibn al-Khattab ci début xilaafa Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ci la génn àddina moom Waaqid ibn Abdillah al-Yarbu'i radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu wa anna bihi wa ja'ala a'ali al-firdawsi maskanahu wa ma'wa